fi wasilatil munaafi min asmaa'illahi al-husnaa wa saamihan waalidinaa wa shuyuuxa wa man qad waladu wa zawil islaami yallahu pourtant bii ma yor wa wa waladu qad waladu la bind bi waladu waaw ala kulli haal qad waladu moo jub wa saamihan waali wa saamihan yàlla nga jéggal bi def nuur tawkid maa ngi lay ñaan nga jéggal ci dama insister ci ñaan gi waalidina suñu waajur yi suñu waajur yi wa ak sëriñ yi man ak ñi nga xamante ne dëgg-dëgg wala du jur nañ leen ñoom ñii maanaam waajur yi suñu waajur yi ak suñu sëriñ yi képp ku ñu jur tamit nga jéggal ko wa zawil islaam yi ak boroom lislaam yi allah yàlla maanaam kon gis nañu ba tolloon ci wàll gi ci teggin yi nga xamante ne mooy teggin diggante taalibe ak sëriñ wax nañ ci teggin ni am na yuñ ci lim am na yuñ ci bàyyi moo ëpp yuñ ci bàyyi moo ëpp mais yi ñu lim day junj bokk na ci yiñ ci bàyyi woon te bokk na ci yu important d'ailleurs mooy euh, masalan doo dox booy dox ak moom doo ko jiitu ba mu des ci lëndëm wala situation sécurité foo xam ne insécurité dafa am nga jiitu ko Euh, kon ba mu def situation boo xamante ne insécurité daf ci am soit kon da koy daf lay jiit daf koy euh, da lay donc maanaam bu boobaa da nga koy jiitu mais su dul loolu rek bul tollook moom ni ngeen di doxee ba pare bul ko jiitu bokk na ci tamit maanaam euh, comme li ñu waxoon bi ci gën a màgg mooy sopp gi nga koy sopp doo ko yemale kenn. Euh, te tamit bokk na ci effectivement mooy balaa ngay dugg ci dara bu lu imp lu mu mën a doon lu important nga wax nga nga wax ko ko lu mu la ci wax rek comme junju rek nga appliquer loolu niki noonu aussi. sa lépp sa àdduna sa lépp diine àdduna lépp lu am lépp loo xam te ne dañ ciy dugg rek da ko yëgal maa ngi dugg ci nàngam maa ngi moo tax sax amuloo droit takk soxna wala nga fase ko lu dul nga wax ko ba mu jox la ci ndigal nga dog koo def. waaw nga bàyyi lu mu la wax nag par contre moom loolu moom xamal ni amoo droit bañ bañ ko def bañ ko def lu mu ne la defal loolu. loolu moom moom mooy xamal ni moom yow amatoo beneen choix lu dul loolu à moins que mu jox la choix su la neexee nga def lii bu la neexee nga def lii. du nag l'importance première étape bi nga xam ne moom ci la njëkkee woon mooy kan mooy sëriñ ak nan laa koy tànne voilà <laughs> bokk na ci tamit lu mu ubbeeku ubbeeku ci sa kanam yow tout le temps gardeel respect bi. bu mu ubbeeku sa kanam ubbeeku kii la ba nga xamante ne dangay ngay mujj yow tamit fii daal di waaw jàpp ne waaw ah kii sëriñ bi sama waay la waaw bokk na ci teggin ni aussi mooy bul jàpp mukk ne sa waay la maanaam bul ne sama xarit la wala sama waay la sëriñ bi déedéet da naan man du ne sa àndandoom laa du ne xaritam laa du ne àndandoom laa déedéet man. ku koy liggéeyal laa maanaam booyam laa serviteur am laa loolu laa mën a nekk par rapport ak moom du ma ànd du ma xaritam moom même moom bu naan la sama xarit nga kii daal sama xarit la sama àndandoo la sama waay la moom moo koy wax mais yow bul ko wax yépp ay teggin la euh, waaw bokk na ci teggin nag comme fii comme ni nga xamante ne noonu lañ war a defal waajur yi mooy ñoom tamit ñu di leen ñaanal saa su nekk ñu di leen ñaanal doom ju baax day ñaanal waajuram saa yu nekk niki noonu taalibe bu baax day ñaanal sëriñ bi saa su nekk comme niñ ko waxee te c'est très important te loolu dañ ciy persister signé waat ko mooy tariqa bi benn sëriñ la muy si Cheikh Tidiane radiyallahu anhu radiyallahu anhu benn koo xamante ne da nga koy jàppee sëriñ ci biir tariqa bi fekk muy dundandoo ak yow dafa war a fekk nga mu leer na ne kii dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg fi ma jëm ak moom mooy daf may wanaleeg Cheikh Tidiane radiyallahu anhu daf may branché ci yeneen bi sallallahu alayhi foofu la jëm man mais jëmu jëmul ak man pour nekk sama sëriñ abadan euh, yooyu rek ay critères la yoo xam ne romboon nañ mais kii doo ko def or li ñu xaw ma or nan ok <laughs> ah, kon ni jàll ci li ci des mu ne waa man ak ki nga xam ne xat dëgg-dëgg képp koo xam ne xat dëgg-dëgg wala du ñoom jur nañ leen wa zawil islam yi ak boroomi l'islam yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooñu l'islam ñi nga xam ne ñoo nekk ci l'islam xam ngeen degré yi maqaama yi nga xamante ne moom la ñuy jaamoo yàlla dañoo wute waaye yépp mën nañoo dugg ci ñetti maqaama kese islaam iman ak ihsan comme niñ ko xamee l'islam en fait da ngeen xam ne mook iman ak ihsan yëpp benn lañ sauf que ñu ñëwee ci war a particulariser benn bu ci nekk ñu wax dëgg-dëgg ñuy différencier ñoom ñett yooyu ñu leen di différencier dañ naan islam mooy li nga xam ne dafa aju ci cër yi jëf yi nga xam ne cër a koy def iman jëf yi nga xam ne xol moo koy def ihsan moom ci ruux bi la aju rafetal sellal mooy lan mooy ngay jaamu yàlla comme si yaa ngi koy gis te xam ne soo ko gisul tam moom mi ngi lay gis loolu mooy ihsan comme yent bi sallallahu alayhi wasallam wax an ta'budallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak amma iman loolu jëfu xol la moo tax da ngay gëm ci sa xol moo tax ngëm loolu la ngëm xam nga gëm naa dara boo ma ko waxee itam man mënuma ci am certitude parce que ci sa xol rek la ne gëm naa sama xol rek ci sa xol rek la ne ak yeneen jikko yi nga xamante ne jikko yi xol la yooyu dinañ ci gën a ñëw insha allah ci Eh, alal muxaatab yi wasjud waqtarib karaman dinañ ñëw ci domaine boobu insha allah fii tamit mu am lu ñuy wax benn qaa'ida boo xamante ne moom mooy laa isaara fil qurab wala boog al isaaru fil qurab <laughs> makruh wa fi ghayril qurab mahbub wala mandub mais dañ koy tënk ci baatu laa isaara fil qurab maanaam kenn du ëppal ci jaamu yàlla yi xam nga luy ëffal hmm? mooy ah déedéet du baat boobu du ëffal boobu voilà boobu boobu benn la mooy ëff ëffal bi ngeen di wax yéen mooy nga mooy bi xale yi di def nga xam ne dañuy jël ci woo kii voilà waaw wala wala wala ay xale dañ koy def voilà nañ leen ëffal bu ko defee ñu xeex waaw maanaam wax kii to wax wax ko ci kii dara yow kii yoo la man ah, yow ñëwewoo ko ah, <laughs> nang <laughs> dóor ko ñu seet wala yooyu après mu daal di koy dóor gars yi daal di kii ñu tàmbalee xeex ku ñu wax ñu ne ko yow ragal nga rek maanaam ku bañ a xeex ñu ne ko ragal nga bu ko defee mu daal am jom <laughs> daal di xeex ah loolu yow Seydou Sarr xam nga loolu yow kon ëffal boobu am na mais bii ëffal mooy ma yor sama 10 euros soxla ko ma ne dama ci bëgg a jënd ñaari kebab ma gis benn waay bu ko soxla ma jàpp ne xëy na moom ma ko gën a soxla ma jël 10 euros yi jox ko moom. loolooy ëffal. ah. genre arbitrage mooy genre kii la mooy ma jël mooy ma jox priorité keneen ci sama bopp ma jox priorité keneen ci sama bopp loolu mooy ëffal lii la soxla naa ko chaise bi de dama ko jëndoon pour yóbbu ko sama kër soxla naa ko waaye gis naa ne xëy na kii sama mbokk jullit bi daal naa ko jox ndax moo ko gën a soxla ma gis moom ci boppam mu ñëw soxla ko rek ma ne naa ko jëlal jëlal jëlal jëlal yóbbul waa jox mu ne billaay du ma ko du du fi des non non non jëlal yóbbul loolu mooy ëffal bokk na ci jikko yi gën a rafet ah, sama borom subhaanahu wa taala dafa taggee ansaar yi loolu ñi nga xam te radiyallahu anhum ñi nga xam ne yonent bi sallallahu bi mu jógee Màkka ñëw Madina ñoom la fa fekkoon ñooñu daf leen a taggee baat boobu ne dañoo am jikko boobu mooy wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim xasaasa ñoom de dañuy ëffal ci seen kaw bopp maanaam dañuy jox priorité ñeneen ci seen kaw bopp mu ne walaw xaw bihim xasaasa donte loolu dañ ko soxla woon muy jikko ju rafet joo xamante ne li muy rafet rafet nag ci yi ci des bu dee ci jaamu yàlla yi loolu baaxul mooy laa isaara fil qurab du ma yor sama benn ndox maanaam benn butéelu ndox aw ma lu dul bii ma war jàpp keneen ñëw ne moom daa bëgg a jàpp ma di ko ko jox déedéet parce que ni ko yàlla diglee digalee moom jàpp noonu la mu ko digalee man te jàpp bi farata la ci man te moom aussi farata la ci moom. ba ci sa sëriñ bi ah? ba ci sa sëriñ bi nga doon wax sànq. sëriñ bi moom bu ko laajee sëriñ moom lu mu wax rek loolu la. non sëriñ bi mooy seule personne bi nga xam ne amul prérogative ci loolu amul am na prérogative boobu ci lépp lu mu wax comme ni ko Alxuraan waxee wattabi' sabila man la ilayya toppal yoonu ki nga xam te ne dafa jébbal lépp ci man te kooku mooy sëriñ bi te pourtant ci même aaya boobu ci la waxee ne waajur bi su la diglee ni la bokkaaleel yàlla wala mu digal la loo xam ne yàlla bugg ko bañal ànd ak ngeen ànd ci yoon bu baax maanaam kon waajur bi da ngay rafetal ci moom def lépp ci lu baax Hmm? mboolem comportement bu baax boo mën a am nga def ko lu mu la digal bu fekkente ne loolu xaraamul nga topp ko ci day obligatoire day nekk lu obligatoire lépp loo xamante ne am na tam beneen affaire bu am te c'est très important bu ma amee sama 1000 euros yu may joxe ma jox ko waajur bi moo gën ma jox ko sëriñ bi ah, waaw su ma amee 1000 euros bu may jox ko waajur bi moo gën ma jox ko sëriñ bi. sauf que si si si loolu c'est très important sauf que sëriñ bi maanaam waajur bi su woomalee maanaam mooy soxlaa lu ma man ndax am na loo xamante ne leen na ne doyewul dara sama miloro yi ma jaamoo ko yàlla ci sëriñ bi boobaa day daal di nekk loo xamante ne day feddale ko maanaam il foog ñu xool affaire boobu mais munoo fekk tamit sa waajur amul wala yooyu nga jël sax alal yi di ko jox naan sëriñ bi laa ko jox doo jox ko naan non abadan loolu bokkul sax ci xel te amul benn sëriñ bu lay digal loolu képp koo leen gis mu digle ko affaire boobu xamal leen du sëriñ day naxe nañ xam benn affaire sëriñ du laaj abadan jox leen ma nangam déedéet sëriñ bi ko def day doyloo boromam ndax xolam daf koy ak ci yàlla subhaanahu wa waaye sëriñ bi yow boo ko joxee te gis ngeen sëriñ dëgg du xàmmee ki koy jox ak ki ko joxul ñoo yam ci moom képp li muy xoolee nit rek mooy xolam gis nga nit sëriñ bi bu fekkente ne joxoo ko dara liggéeyaloo ko dara defuloo ko dara rendre loo ko benn service loolu moom garaawul ci moom amul benn importance ci moom amul benn importance ci moom mais li am importance ci moom nag par contre li nga xam ne moom bu ko dalee da koy jàppe lu garaaw mooy bu yëgee ci sa xol ne ni nga ko bëggee woon wàññeeku na wala dañ na wala bëgg bëggoo ko bëgg bu wér loolu moom par contre moom parce que dala dul man a jariñ secret bii defar nit jërëjëf secret bii defar nit ci taalibe xaqiiqatan ñu bari dañ foog ne ci sëriñ bi la nekk alors que ci taalibe bi la nekk kenn rek mooy ki nga xam ne moom bu la soppee moom faw mu jariñ la waaye ku dul moom moom mu sopp la bul bàyyi xel loolu fexeel yow ba sopp ko ci ngay amee njariñ xattaa ti bi sallallahu alayhi yàlla rek mooy ki nga xam ne moom moom su la soppee moom moo la jariñ yàlla moom fu mu la soppee rek xamal ni moom say affaire baax na moo tax bul bàyyi xel ne ndax sëriñ baa ngi may bàyyi xel waaye neel ndax man maa ngi bàyyi xel sëriñ loolu moo am solo waaw lii moo am solo ndax secret bi lay defar ci yow la ne yow yaa yor acier bi nga xamante ne foo fekk weñ bi ñu tuddee sëriñ maanaam fer bi ñu tuddee sëriñ nga jàpp nga tapp ko mu ñëw ci yow nga jàpp ko en fait yaramu nit nit ki ci boppam nit ki boo ko comparé sëriñ bi ni ñu mel muy xam nga dafa am place yoo xam ne kenn du fa dëkk place dañ koy dañuy xool place bi ñuy dëkkee du dëgg sëriñ bi nag bu gisee taalibe bi nekk ku ko sopp te dëggu ci ni mu ajoo ci moom loolu da koy gis moom bu gisee loolu c'est si maanaam day jël jëmmam moom dëkkal ko ci biir taalibe bi day jël jëmmam dëkkal ko ci biir taalibe bi fexe ba ruuxam ak ruuxu taalibe bi am symbiose mooy imtisaaj jaxasoo ndax lan maanaam bu boobaa nag taalibe bi ci lay di defaroo li koy defar ci sëriñ bi nekkul ci sëriñ bi ci moom la ne parce que bu doon ci sëriñ bi la nekk kon bépp sëriñ bu am ay taalibe rek sëriñ bi il suffit mu mat rek mu mat sëriñ rek taalibe bi mu am rek day nekk wàllu yegg ci yàlla li tax nag léeg-léeg ngay am taal nga gis koo xamante ne day attaqué ah day gis fukki nit téeméer junni nit am benn sëriñ ñoo bokk benn sëriñ ba pare dañuy wute li ko indi mooy secret bi ci taalibe bi la ne nekkul ci sëriñ bi loolu nag lu ñu bari comprendre wul dañ foog ni sëriñ bi moom ci moom la affaire bi ne déedéet ci taalibe bi la affaire bi ne waaw lii liy defaraate ci nit ki kooku nekk ah, voilà ah te sëriñ bi bu ñëwee nag selon ni nga léegi nag lii lay xool xam nga ñu ngi delluwaat génnoon naa ci domaine boobu <laughs> mais il ma duggaat ci tuuti en fait euh, sëriñ bi bu ñëwee maanaam lii courant bii dox ci diggante nit jëmm sëriñ bi ak taalibe bi courant bi ci kii lay ne hmm, mooy cofeel bi cofeel bi sopp lu mu koy gën di sopp lu muy gën a sopp sëriñ bi lu muy gën a sopp lu taalibe bi di gën a sopp sëriñ bi rek sëriñ bi di gën a lan non di gën a jariñ taalibe bi di ko gën a jox di ko gën a alimenter fil yi lu conduction wala conductivité bi lu muy gën a rëy courant bi ci jaar di gën a bari comme niñ ko xamee ah ah monsieur ah <laughs> ah oui léegi yow boo amee générateur bu rëy day tax rek force bi ah <laughs> affaire bi gën a yow bu fekkee mais yow bu fekkente ne yow amul conductivité maanaam yow ci sa bopp maanaam yow yow ci sa bopp doo conducteur yow ci sa bopp doo conducteur courant bi du mën a jaar ci yow boo jëlee benn euh, dénk wala euh, euh, plastique nga branché ko ci prise bi njariñ di lu ko xabari <laughs> du dégg mais lu euh, affaire bi euh, gën a nekk conducteur rek njariñ gi gën a bari maanaam courant bi gën a jàll fi nga bëgg a alimenter di gën a alimenter wu sëriñ ak taalibe nii la mel en fait sëriñ ak taalibe njariñ gi nekk ci moom ci cofeel gi rek la nekk nit ki bu cofeelam gën a bëri muy gën a jariñ su cofeelam gën a wàññeekoo njariñ gi gën a wàññeeku su cofeelam la ne yokkee njariñ bi yokk su wàññee ko mu wàññee ko su arrêté mu arrêté su reprendre mu reprendre maanaam kon seul facteur bi joué ci affaire bi mooy cofeel gi am na benn jour euh, Seydi Muhammad ad-Damrawi radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis ko am na benn passage ci Jawahirul Maani am na benn jour bi ma dëkkee fii Germain mooy bâtiment bi nekk fii nettali naa ko ñu bari yaakaar naa baal nettali naa ko du dëgg ma baal waaw ah, pour wax leen importance bi cofeel am dama doon liir Jawahirul Maani bu Seydi Ali Harazim ba yegsi ci benn passage boo xamante ne Seydi Ali Harazim radiyallahu anhu daf ni dafa am kenn ci taalibi cheikh yi xam naa kan la nag man xamoon naa ko avant mais bii pas bàyyiwuma ko woon xel muy Seydi Muhammad ad-Damrawi radiyallahu anhu su ma xamoon ne moom la duma am benn état d'âme jour boobu du ci am benn état d'âme mais le fait xaw ma kan la le fait que xawma kan la moom maanaam def na def na effet bu mag ki man dimbali na ma lu bari ndax dama gis mu ne kii daal taalibe bi benn kenn la ci bi cheikh man loolu laa gis loolu laa liir kenn la ci bi seex yi man loolu rek laa liir mu ne Seydi Euh, euh, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu daf koo jëloon muy gis Yonent bi sallallahu alayhi vingt quatre fois par jour pour mu nekk intermédiaire entre moom ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma xool ma ni ah kii day am na chance ma gis ne <laughs> xaw ma sama xel pour pourtant subhaanallah xamoon naa kat la sama xel bi yàlla di ko ci yëkkati moment boobu ba pare encore plus li bi may liir gisuma kan la Hmm. gisuma gisuma kan la te pourtant liir naa tur maanaam mi ngi ci téere bi après laa ko gisaat mais mi ngi ci téere bi turam Seydou Mouhamed ad-Damrawi la radiyallahu anhu léegi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw di ko dama lay jàngal ay bayit ci tawhid ñeenti bayit la wala lu ko ëpp daal ci tawhid daal la ko jàngal nee na na nag du ko gis ci gént mu ne ko wax ko si Cheikh Tidiane radiyallahu maa ngi ko jàngal boobu fii ci daayira bi tawhid lañ doon jàngal jamono jooju mais bi ñu jàng euh, aqida ci téere al-Ghazali ci Ihya Ulumuddin al-qawaid fi al-aqaid ah ma gis. 2009 <laughs> la. ma gis. te euh, euh, ma ni ah partie bii dina ma intéressé xaaral ma xool lan la yeneen bi sallallahu alayhi di wax si Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ci ay baytu aqida ci baytu tawhid ma koy liir ma gis mu ne mu ne Seydi Mouhamed ad-Damrawi ne ko mu feeñuwaat ko bii en état de veille maanaam nii en état de mu ne yeneen bi sallallahu alayhi ne ko waaw li ma la waxoon mais nga wax ko si Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu kaay ma te ma waxoon la ko ci gént kaay ma éclairciral la ko bii pa ma éclairciral la ko maanaam ma détaillé la ko bu ko defee nga wax ko ko te maanaam yëpp ñu ngi ci alquran mais ma détaillé la ko mu koy liir man may liir maanaam muy mu koy wax man mu koy liir mais maa ngi ñeewaa ji parce que maa ngi naan kii taalibe Cheikh la mu ne ko nag lenn rek a tax nga am bi nit dina jéggi cent quarante-sept maqaama quarante-sept mille maqaama te dugg ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam il mu jéggi leen ba mu jeex gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam en état maanaam gis guy tax guy indi njariñ muy gis guy indi njariñ il faut mu xotti cent quarante-sept mille ci ay maqaama wilaaya <coughs> bu defee benn du gis yenente bi sallallahu alayhi gis guy jariñ su gént kon non maanaam gis goo xamante ne dana ci mën a jëlee loo xam ne da koy mën a waxaat nit ñi mu jariñ leen waaw léegi euh, bi mu waxee loolu man it maa ngi naan ah waaye kii moo am chance waaye eh, aywa ci saasi sama xol ma wax ne yal nañu yàlla may sopp si Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu c'est que moom moo tax waa ji am lii yàlla nañu ko yàlla may bi mu ko waxee noonu ma dugg ci benn inconscience maanaam maa ngi liir mais ci comme si dama nekk comme si benn inconscience bu ma bi ma ko kiiyee ma dégg bunt néeg bi ñu fëgg ko gëng fëgg ndànk noonu ma daal di jóg ubbi ko lépp maa ngi ci sama inconscience bi ma ubbee bunt bi ma gis Yonent bi sallallahu ak Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ñu taxaw sol yére yu weex ñu ñëw ma entrer leen ñu dugg si ñu toog ma jël téere bi continuer di liir lépp maa ngi ci inconscience bi bi may lire tawhid bi ah, bay bi ak li nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk ci lii maa ngi koy lire yonent bi sallallahu alayhi moom moo ko doon moo ko doon wax maanaam maa ngi koy dégg mu koy wax mu koy lire ba bi mu paree bay di ba mu jeex ak ak ak euh, interprétation bi ci man ma koy xool ci téere bi moom mu koy wax ak làmminam ma koy dégg bi mu paree ci laa dooga a reprendre conscience gisatuma leen hmm? <laughs> bi ma dëkkee fii la woon germain <laughs> boobu kii fa la dëkkoon waaw moom ci septième étage la dëkkoon waaw ah. ah, waaw yow waaw ah, si jow ñëw nga fa en fait dama ko nettali parce que pour wax leen importance maanaam cofeel ni mu am maanaam bëgg sëriñ bi dëgg te mu nekk lu dëgg loo xam ne lu sincère la nekkul loo xam te ne lu ñuy tricher la moo tax sopp si Cheikh Ahmed Tidiane moo tax depuis jour boobu loolu lay ñaan yàlla na ma yàlla may ma sopp Cheikh Tidiane non parce que xam naa ni c'est-à-dire que à partir de moment boobu ci laa comprendre réellement que ni ndekete loolu secret yi foofu la nekk <coughs> secret bi foofu la nekk sopp si Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu waaw leneen lu leen ci waay wax <laughs> da di nax non lien bi wax naa ko le fait que xa xamoon naa ko sama xel daf ciy génnoon ba pare Sida al-Harazim radiyallahu anhu bind na ko waaye bi may liir gisuma ko non lien bi mooy su ma ko xamoon kan la du ma ko ñeewee noonu du ma ko parce que dama naan non c'est normal ad-Damrawi ponkal la comme ni gars yi di def waaw ah, non kooku ponkal la kooku mag la radiyallahu anhu vingt-quatre fois imaginez loolu par jour léegi ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam vingt-quatre fois muy waxtaan ak moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko du dara du jëf joo du foo yegg lenn na la ko may sopp bi nga sopp Seydi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu la ko may léegi euh, moo tax ni sa cofeel di yéegi di wàcce noonu la sa njariñ di ame ci sëriñ bi bu jeexee bu jeexee nja dootoo jariñoo ci sëriñ bi ah bu dagg-daggee dagg njariñ lii dagg-daggee moo tax nag sëriñ taalibe boobu du gaaw am fatu taalibe bi gaaw am fatu mooy nga xamante ne day sopp sëriñ bi saa su ne ba pare affaire bi continuer du dagg abadan kooku mooy gaaw am fatu yàlla nañ ko yàlla defal mais ku xool taalibe da koy gis day am ñoo xam ne day jékki-jékki seen engouement yokku ñenn ñi seen jékki-jékki seen engouement wàññeeku jékki-jékki <laughs> ñii day jékki-jékki engouement dootu ci amati du tout day jékki il faut ñuy ah <laughs> <coughs> nit ñi noonu lañ mel léegi kon priorité kon loolu la maanaam kon sama sumay may julli tamit. su ñu nekkee nii ci sàppe sàppe bu njëkk bi doo ko bàyyee kenn comme li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax law ya'lamuna ma fi nidaa'i wa safil awwali thumma lam yajidu illa al-istihama lastahamu alayhi li bi sallallahu wax ci euh, xadis bi xadis Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ngi ci ñaar saxex mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu ñu xamoon li nekk ci nodd ak sàppe bu njëkk bi te dajuñu amuñu benn moyen kenn ku ci ne ne faaw maay noddu wala kenn ku ci nekk ñuy buuxante ne faaw ne danaa taxaw ci sàpp bu njëkk bi te amuñu lu dul lan lu dul maanaam tirage au sort kon tirage au sort la ñu def pour xool ana kan ci ñoom mooy noddu wala kan ci ñoom mooy taxaw ci sàpp bi bu njëkk bi maanaam mooy wane ni kon parce que ba pare loolu tamit loolu moom lool c'est important mooy en tout cas parce que di joxe. priorité ci jaamu yàlla loolu ñàkk xel la man ak ñàkk bëgg yiw ñàkk bëgg yiw sauf que nag parfois yenn conditions yi dina tax ba nga def ba nga ba nga def ko bu boobaa mooy gën boobaa mooy gën. mooy par exemple mat su fa nekkee wala. yooyu voilà nga jox ko boobaa mooy gën. léegi ñu jàll ci beneen bayit mu nekkoon kon sàll ah bayit sàll yàlla nga julli salaatan julli gi nga xam ne allah allah xam nga waxoon nañ ne la salaatul faatiha bi mu defoon ci ginnaaw yéen a koy fàttaliku bi sirri hada la daf yàlla bi gën a mag bi neeti ismillaahil azam salaat faatiha moom bi neeti ismillaahil azam mooy mooy bi bi joxoon naa leen ko waxoon naa leen ko ah. waaw kay voilà yónnee woon naa leen ko mail waaw kay léegi bii salaatu fatih salaatu ala nabi boobu nag léegi salaatu fatih boobu lay muy de dafa am salaatu ala nabi bu ñu tuddee salaatu munajat salaatu ala nabi salaatu la boo xam ne secret bu foora foora foor moo ci pour képp koo xamante ne say aajo da nga bëgg bu faju ak képp koo xamante ne dafa am ay mbir yoo xam ne da nga koy wut ci diggante ak sa borom subhaanahu moom nag Cheikh Hadj ma daal da ko dëxëñaale ci Tayssîr bi mais daf ko way insha allah dinaa ko dinaa leen jox version bi nga xamante ne du woy dinaa leen ko envoyé ci mail yi insha allah ak yenn ñaan yu muy àndal ak yenn affaire yi ci nekk insha allah moom la dugal fii mu ne sall yàlla nga julli salaatal julli koo xam ne yàlla tu naj jinaa da nga ñu musal bi xaa ci barke julli googu ngay julli ci sang bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam da nga ciy mus ñuy musal ba kañ abadaan ba faaw ci lan jami al ahwaali ci mboolem rëngi-rëngi yi wal afaat ak rëq-rëq yi yàllaahu yoo yàlla mboolem loo xamante ne daf ñu dafa terrible daf ñuy persécuté wala daf ñuy tourmenté voilà da indi tourment mooy ahwaal mooy loo xam ne nit ki bu ko déggee wala bu ko vivre day tiit day day day day nekk xol bi day day day yëngutu ndax tiit afaat nag mooy rëq-rëq mooy lépp loo xam ne gàllankoor la rëq-rëq la fu mu voilà yàlla nga musal ñu ci ci barke julli ki ngay julli ci yenent bi sallallahu yàlla julli ñu yenent sallallahu alayhi wasallam julli googu ah sall yàlla nga julli xamante ne yàlla ci yenent bi sallallahu alayhi ci barke julli googu taq di da fajal la ñaa ñeen abadan ba faaw jami'a haajatina suñu mboolem aajo yi yàlla ya allah ya allah ya ya allah ya allah allah allah salli yàlla nga julli salaatan julli koo xam ne bi a ci barkeem ah déedéet yàlla nga julli salli yàlla nga julli salaatan julli koo xam ne bi a ci barke julli googu naam rabbi yow suñu borom tu tahiruna moom nga ñuy laabale min jumlati sayyi'aati ci mbooleem ñaawteef yi rabb yow sunu borom bii defar sunuy mbir yàllaahu yow allah salli nga xamante ne bi haa ci barke julli googu rabbi yow suñu borom tarfa'una da ñu yëkkati ala gën jàkkawe mi na darajaat ci daraja yi rabbi yow sama borom yàllaahu yow allah salli yàlla nga julli salaatan julli gi nga xam ne bi haa ci barke julli googu rabbi yow suñu borom tuballighuna da danga ñu jotale ajal la fa gën a kawe fa gën a màgg aqsa fa gën a sori minal xaayaati ca njombotal ya maanaam ci tëri ci extrémité yi yàllaa fa yow yàlla moom la jël dugal ko fii incha allah dinaa leen ko kii defal leen ko ci ñun bi incha allah ak euh, niñ koy jëfandikoo et cetera allah mais ku xool baat yi mu làmboo dangay gis ne mboolem sàkkutee fi ñu ngi ci yàlla bu la musalee ci mboolem loolu war a mën a ragal ak mboolem loo xam ne mën naa fànq mën naa tax ba fa nga jëm doo fa yegg la mën a gàllankoor yàlla fajal la sa mboolem aajo yi àdduna ak àllaaxira nañ xam ne nitu yàlla yi bu ñu waxee faj aajo ak wërsëg lu àdduna taxu leen a jóg seen diggante ak seen borom moo leen tax a jóg seulement bu àdduna def ci topp rek ndax àdduna moyen la pour mën a am yàlla xatta aljanna sax du objectif ci nitu yàlla yi dëgg la nag comme des mortels yi loolu dafa compliqué ci ñoom ndekete ah. ndekete nga expliquer leen ko ndekete ak a jafe <laughs> parfois nga awa bi <laughs> ah léeg-léeg ngay waxtaan ak nit ndeysaan nga bëgg ko expliquer notion boobu mais da ngay gis ne dafa compliqué <laughs> <laughs> alors que loo après rek ci ngay réaliser ni vraiment li jar a sant yàlla bari na parce que <laughs> yow affaire bi bi nga ko réaliser ni mu yàggee ak ñoom nga <laughs> leen koy expliquer mi compliqué. koo ci bëgg a wax ne ko àjjana non àjjana du objectif déedéet nit ki maanaam parce que àjjana da ngeen di xam ne moo dàq àdduna. mais mbindeefu yàlla la du objectif àjjana <coughs> dafa neex dëgg la am na yu neex yu fa am xéewal yeeg yooyu mais da ngeen di xam ne àjjana ñaar la dafa am àjjana bi nga xamante ne moom la ñu tuddee al jannatul zaxaarif al janna jannatul zaxaarif aljana bi nga xamante ne yu taar taar ornement yee fa ne naan dégg nga kër gu nekk moo ëpp àdduna ki ci gën a néew la kër kër yi briques yi ay or la ak xaalis et cetera ay jamaa ah ñu wax la ne la par exemple àjjana dafa am ay dex xam nga man dégg naa réew yu ne ak seen alal ak yooyu vraiment dégg naa développement bu ne mais dégg gu ma développement bu yegg ci ñu ne ci ñi kat seen réew seen euh, dex yi dex yi meew la <laughs> <laughs> wala dexu lem la <laughs> wala dexu sàngara la sàngara goo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dañu laa xawlun fiha amul luy màndilaate ba pare nit ñi bu ñuy takk seen takkaay or la et cetera maanaam yu rafet maanaam yu rafet yu ne dañ ko fay wax ab ab urul ay nii tabarkalla tabarkalla <laughs> ndax xam nga euh, aljana si si si parce que ñu bari lañ ñu bari bari lañ fa <laughs> comme ñu ma sama benn waay wax euh, te aljana li ci yéeme mooy jëmm yi xam nga fii àdduna ruux yi dañu ne ci jëmm yi àdduna looloo fi am incha allah loolu maanaa boobu dinañ ko gën a développer peut-être ci fi ma la wax sànq bi mu naan euh, euh, fan was jur wax tarib karavan parce que foofu la ñuy développer incha allah àdduna yi yàlla def ci nit parce que nit yàlla daf koo bind bind ci moom ay àdduna yu bari def ko mu nekk monde moom ci boppam mooy monde bi gën a mag mais comme miniature la nit ki il faut mu àgg benn niveau spirituel pour mën a découvrir loolu mais dinañ jéem a expliquer lu ci aju insha allah mais àdduna ki euh, euh, euh, àdduna nit ñi seen ruux mooy nekk ci biir yaram bi dañ ko ciy tëj mu nekk kaso moo tax ruux ak li muy sell sell yu baree bari xamu ko maanaam yu baree bari nit ki bokk xamu ko ci moom ànd ak roox moo tax nit ki di mën a dund di wax di dégg roox bu dañoo ci nit rek nit ki dañu naan dee na maa tax dee na buñ ko fi bàyyiwaatee ba mu yàgg da gis cër yi di désintégré wu ndànk-ndànk léegi àdduna looloo fi am mais aljanna yaram yi ñooy nekk ci biir ruux yi qui fait nit ki mën na am ay yaram yu bari yenent bi sallallahu alayhi nee na am na sax benn marché boo xam ne suuqu suwar la marché la boo xam ne ay jëmm ñoo fa waa àjjana yëpp buñ bëggoon a jënd même jëmm bi maanaam buñ ko bëggoon a jël sol ko dañ koy sol ba pare jëmm bi des fañ koy jaayee wala fañ koy joxe nit ki daal ay jëmm daal la moom day tànn ban jëmm la bëgg a dugg la bëgg jëmm yu rafet yu xool rek lu ko neex rek kii rafetaay ce qui fait góor ñi ñoom dañuy am ay jabar yu bari mais jigéen ñi même bu fekkente ne benn jëkkër lañuy am mais au moment où jëkkër ji day mën a dugg ci ay jëmm yu bari muy changer day mel ni jam jëkkër yu bari la am Euh, aljana xéewal yi fa am kenn mënu koo melal mboolem xeetu yu neex yi ñu fa mboolem xeetu lekk yeeg naan yu neex yi ma nga fa te coono amu fa te amul doyal naa te amul je m'ennuie oh oui <laughs> abadan noonu la mel abadan yàlla ñu fa yàlla yóbbu mais nag xam nañu loolu ci aljana xam nañ ni bu ñu waxee am na meew am na lem am na sàngara am na ndox wax xeetu naanu yu neex yépp am na fa wax ne euh, am ay or takkaayu or la ak et cetera kër yi birig yi or yi jamaa nangam nangam nit ñi yooyu tur lañu bokk ak yi nekk fii tur rek lañu bokk ndax noonu lañ ko mën a waxe mais àjjana la fa ne ci yu neex ak ci yu rafet waaleykum salaam mënee fu koo melal fii mel melale fii ndax uurul ay nii masalan wax nañ ne bu ci kenn tuflee bu ci kenn rek tufli woon ci ndoxum géej gi li muy saf saf xorom ndox mi mooy gën a weex meew ba pare mooy gën a sax suukar lem kon xam nga genre nit yooyu amulu fii man xamuma kenn ku mel noonu du dëgg la fa nekk ci taar bu feeñoon fii lu ci néew bu ci feeñoon fii nit ñi buñ ko gisee fii tam ñu xam ndax dee wala ñu dee sax ndax seen buñ ko àttan te seulement lu rafetaloon dañuy jommi <laughs> <laughs> waaw te la fa nekk ci lu neex du jeex booy lekk du amul ne maanaam ba pare li ngay lekk boo bëggee garab maanaam mango bi ci kaw ci garab bi ni nga ko bëggee noonu lay ñëwee nga lekk ko ànd ak boo ci lekkee loo ci lekk côté boo ci lekk guu bi du bokk guu morom mi ba pare day gën a neex saa su ne c'est-à-dire que du ne day neex après beneen bi neex na tamit déedéet day neex beneen bi gën a neex encore infiniment ah voilà ba pare infiniment ba pare ni mu nekkee ci garab gi day euh, euh, yow boo ko bëggee day ñëw nga lekk ko ànd ak mu ngi wat ci garab gi ba tey te bu ko ñëpp bëggoon nañ ko lekk c'est-à-dire que ay réalité ñoo xam nit ki aljana comme niñ la ko waxee ruux yi maanaam day mën a nekk ci jëmm yu bari mën na nekk ci jëmm yu bari en même temps parce que ruux yi ñooy nekk ci jë maanaam lan jëmm yi ñooy ne ci ruux bi mais ruux bi du nekk jëmm yi fii moom ñun lañu xam ba mu des ci wàll yu néew comme niñ ko waxee woon ab euh, ab daal yi nga xam te ne ñoom mën nañu soppaliku ci ay jëmm yu wute à part ñooñu groupe wall yu néew yooyu ah ak ñu yenn def yenn tasaarufaat ab daal quarante personnes lañ chaque jamono dañuy am instant bi am nañ quarante lañ ñoo xam ne noonu lañ mel ñoom fu ñu bëgg a soppaliko maanaam tey boo ci bokkoon amin non mais moom mën na nekk benn jour ci jour soo ñëwee ñu gis la keneen gis la Ndakaaru ki ca des gis la Miami ka ca des gis na euh, Istanbul yeneen gis na Paris du dute ci ne yow la day foog ne maanaam du dute ci ne benn nit ki la gis du ci dute alors que ñe saa yuñ ko bëggee dañ koy man ñoom saa yuñ bëggee def loolu dañ koy man sëf ko nag am na yeneen wàllu yu mën loolu mais lu saa yuñ ko bëggee voilà àjjana euh, kon xam nañ neexaay gi sauf que buñ nee la du objectif mooy nit koo xam ne yàlla moo ko tax a loolu du ko def objectif parce que nit ñi comme niñ ko xamee wax nañ ko fi lu dul benn du ñaar ñetti façon nit lañ nitu àdduna nitu àllaaxira ak nitu yàlla nitu àdduna moom ñépp xam nañ li muy tekk mooy koo xam ne maanaam soo ko gisee maanaam ki nga xamante ne nitu àdduna la ak ki dëddu àdduna boo leen seen seetloo ñooy nuroo doxalin day def ay sacrifice pas possible di liggéey ay heure nombre d'heures pas possible di xañ boppam ay yenn xeetu bànneex yoo xam ne dëgg la walla li may wax ah ah du ñuy bëgg àdduna du gis ñu leen ñu doxale noonu ah di xañ seen ay seen bopp ay privilège ay bànneex ne dañuy takk seen biir pour lan parce que dañoo bëgg àdduna loolu mooy nitu àdduna koo xam ne lépp tourne autour de àdduna nan laay fexe ba am fi dara nitu àllaaxira moom ak nitu àdduna parfois dinañ niroo tuuti mooy foo ko fekk moom it da dégg lu mu dégg ci lu baax rek lii boo ko defee da ngay dem àjjana lii boo ko defee doo dem safara rek mm-hmm. da ko ci gis du leen mm-hmm. lii dégg naa ak baax boo ko defee dañ lay tabaxal nangami kër àjjana da ngay am nangam kii mu koy def ngir loolu kooku nitu àllaaxiral li muy def jaamu yàlla la yàlla du ko ko jumaa déedéet il faut pas dire que ni ñooñu li ñu def bon na déedéet bonul yàlla du leen ko du leen ci du leen ci punir amul lu mu leen ciy teg mais nag sauf que nitu àlla lañ ah nitu àllaaxira lañ amuñu cër ci yàlla en fait ñoom nitu àllaaxira lañ parfois nga gis leen ñuy def ay sacrifice tamit ñoom tamit parce que dañoo bëgg lan bis bu ñu la wax ne woor ko baax na rek nga gis ñu woor ko bis bu ñu wax ne di julli nangam baax na ñu def ko si kar sangam baax na parce que day maye nangam ci àjjana wala day taxaw doo dem safara mu def yooyu baax na non yooyu baax na sauf que ba pare nangam day bu ko koy def dégg naa nangam bu koy def da ngay dem safara kon man duma ko def parce que bëgguma dem safara boo mooy seen objectif boo leen waxee jaamu yàlla dañ naan ay la yéwén il faut être sincère jaamu yàlla man vraiment su dul woon àjjana gi ñu wax du ma def du ma ko def ñooñu nitu àllaxira lañu bu ñu demee biir aljana ñoom ahlul jannat lañ leen tudde nitu aljanna lañ ajjana bi ñuy dugg mooy jannatu zaxaarif ajjana bi nga xam ne ornement boobu moo fa ne sama boroom nag subhaanahu wa ta'ala ci mbaaxam dina leen wan boppam du leen yiir boppam abadan mais ki gën a tedd ci ñoom ñaar yoon lay gis yàlla benn yoon ci suba gi benn yoon ci ngoon gi basta ki gën a tedd ci ñoom mu am nag koo xam ne moom la ñuy wax nitu yàlla yàlla moo ko tax jóg bu yàlla dindi woon àjjanam fay safaram sax mu jaamu yàlla parce que day jaamu yàlla parce yàlla mooy yelloo ñu jaamu ko day jaamu yàlla parce que moom jaam la day jaamu yàlla parce que yàlla la sopp moom la bëgg ci moom la jëm kooku moom mooy nitu yàlla lépp lu muy wax ak lu muy def yëngatoom ak toog jotaayam yépp yàlla lay fekk bu toogee fenn sax yàlla ko fa téye xanaa gisoo ni àdduna bu taxee nga toog fenn moo ki tax muy déplacé wu ñooyam maanaam pour exemple bi leer su ma nee la dama laa téye fii toogal ci kër gi nga gardeel ma nangam surveillant bi toog gi nga toog ci kër gi du àdduna moo la fa téye parce que dañ lay fay bu weer deewee kon toog gi nga toog àdduna moo la fa téye yow yàq ki nga xamante ne dañuy dem di bouger di a dellu ngir àdduna yéen parce que ah nit ki noonu nitu yàlla bi noonu lay mel lépp lu muy def yàllaa ko ci téye yàlla mooy objectif am ci lépp parce que nag àjjana li muy foor foor mbindeef la nag waaye kooku du dugg bor nitu àjjana du dugg aljana bi nga xam ne moom mooy àjjana yi bi ñu tuddee jannatul ma'arif aljana yi xam yàlla yi nga xam ne saa su ne ku fa ne doo denc di contempler borom bi subhaanahu wa yàlla ñu yàlla boole ci ñoom foofu ku fa ne c'est lépp maanaam yàlla daf lay wan ay turam ay meloom ay di ngay continuer di évoluer ngay continuer parce que ku nekk xam na ni kër lu muy rafet rafet nga di ko xool mbaa nga koy dëkkee lu muy rafet rafet rafet am li muy am valeur yëpp ca biir àjjana borom bee ko ëpp valeur borom bi nag boppam la la jox saa su ne nga di ko gis saa su ne nga di ko dégg et cetera dinañ ñëw ci maanaam bu gën a xóot boobu. ci nit yàlla teral bi mu ko teral ci bu ba tey fi ñuy wax alal ma xaatami was dir wax tarif karama dinañu ci maanaam gën a xóot boobu imagineel koo xam ne comme tey bu amee ndaw soo xam ne dafa am benn waay bu mu bëgg maanaam jigéen du bëgg benn góor nga gis mu jël cadeau jox ko ko mu jël kado jox ko ko lu bëggeel gi di gën a rëy cofeel gi gën a feddaliku kado bi di gën a lan di gën a rëy di gën a duur di gën a bari di gën a takkarnaas du dëgg su demee ba nga xamante ne léegi dem na ci bëgg gi ba jox ko caabi otom ak këram waaw ok ba jox ko caabi këram ne ko yaa am encore jooja ah bu demee ba bëggeel gi nag léegi weesu foofu yépp lan la koy jox sama borom subhaanahu wa taala dafa bëgg nit mbëggeel goo xamante ne dafa jéggi dayo maanaam nit ki mënuñu ko imaginer moo tax ruuxam la ko jox mboolem univers bi univers bi li muy rëy rëy rëy rëy yàlla lépp daf leen a bind lu ci am ruux daf ko bind dafa bind ruux gi ci moom même malaaka yi mais nit yàlla dafa insuffler ruuxam ci moom univers bi yëpp dañoo ñëwee nit ngir teraanga gu rëy boobu mboolem lu nekk ci univers bi yàlla daf ko bind pour nit nit la samp mu nekk xalifaam ci kaw suuf li gën a yey ci nit mooy mu jaamu borom bi ngir borom bi paa mu aj xolam ci mbindeef yi moo xam mbindeef yi àdduna la wala àllaaxira yitteem gën a kawe maanaam yitte mooy lan ambition ambition ambition gën a kawe mu bañ a wut yëf fi mbindeef yi mu ne sama ambition weesale naa ko mbindeef yi déedéet sama ambition yóbbu naa ko ci borom mbindeef yi xam nga ñaan gi boo tey boo seetloo ba tey <coughs> ah day ñaan yàlla laabal nit ki ci mboolem ñaawteef yi ñaawteef yi nag dara gënu ci féete kaw ñaawteefu la xol yi ñaawteefu xol ak ñaawteefu bakkan ak mboolem ñaawteef rek waaye na ngeen xam ne wërsëg bu ñu nee yàlla kon aajo yu nit aajo bi ñuy laaj nitu yàlla yi aajo bi ñuy ñaan mooy seen diggante ak seen borom mais yeneen yëpp daf topp cee topp dëgg la nag yi ci des ay aajo lañ mais dañ cee topp yàlla nañu yàlla defal loolu niki noonu ñaan daraja yu kawe yi et cetera fa gën a kawe ci objectif yi am gën a kawe ci mbir yi yépp ñaan bi def ko làmboo moo tax mu ne yàllaaw yow borom bi yaa rabbi yow yow allah yow yàlla yaa rabbi yow sunu borom yow saa borom fil xayraat ci yiw yépp jumlatiha mboolem seen allah allah allah allah ah indal mamaati faf dee wa ba'dal fawti ak ginnaaw dee avant nit ki di dee ak ginnaaw bi nit ki deewee en fait dee développé woon nañ ko bi ñu yegsee ci muhyil mumitu raufur barru yàlla mu mu ak mumitu ni en gros dee du dara lu dul tàqalikoo bi ruux bi di tàqalikoo ak yaram loolu moom la ñuy wax dee ba pare dee nekkul tamit loo xam ne lu problématique la comme ni ko gaa yi foogi en fait dee yeneen bi saa sam daf ne man ahabba liqa allah ahabba allah liqaah wa man kariha liqa allah kariha allah liqaah képp ko xadiis ya Aisha radiyallahu anha bu nekk sahih imam Muslim rahimahullah képp ku sopp dajeg yàlla yàlla day bëgg dajeg yow waaye képp ku sopp képp ku sib dajeg yàlla day sib dajeg yow te nit bokk na ci ni ñuy xamee ni dafa dëggu mooy day joxe ay preuve man tey mënoo ñëw rek wax ma dara ne ma am nga capacité def nangam yow yegg nga niveau sangam ci lu mu a doon ba pare indiwuloo preuve boo nee ma ingénieur laa dama na laa ana sa diplôme boo nee ma man docteur la ma laaj na sa thèse <laughs> ah monsieur monsieur docteur soo ma waxee ne ma médecin la ma vérifier ba xam am nga cabinet walla fan ngay liggéeyee wala boog ana diplôme médecine bi et cetera c'est-à-dire que loo ma laaj il faut ma laaj la preuve boo nee ma man de waliyu laa man sëriñ la ma laaj la preuve ah oui doo ma ko wax rek ma ne ah oui c'est vrai est déedéet hmm. dafa am ay preuve yoo xam te ne dama koy seetlu ci yow est-ce loolu yow war ngaa man a mat loolu waaw wala déet soo ko matul ma xam ne matu ko matee ma xam ne matu ni ki loolu soo waxee nag ne da ngaa sopp borom bi subhaanahu yàlla na lay laaj preuve ah xam ngeen profit mu ana mooy mébét dee fatamannawul mawta in kuntum sadiqin mébét leen dee xool ya qul yaa ayyuhal ladina haadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min duni nnaas fatamannawul mawta in kuntum sadiqin waxal yéen yahudi parce que yahudi dañ doon wax ne ñoom ñooy wàllu yàlla yi nit ñëpp mënuñu ne wàllu yu ñoom rek kay nekk wàllu yu yàlla ne wax leen ne leen su dee yéen loolu ngeen jàpp mais mébét leen dee rek soo leen dëggoo yenent bi sallallahu alayhi wasallam dee yawmal qiyaamati day ñëw yor forme xar am kuy bu rafet te weex dañ koy teg ci kaw siraat diggante aljana ak safara kan moo koy rendi sayyiduna yaxya alayhi salaam moo tax yaxya yent yàlla yaxya xam nga baatu yaxya lan lay teg mooy na dund di dund dund mooy koy dund rek di dund rek du dee en fait mooy koy dund rek moo tax yàlla bi mu bëgg ah immortel éternel voilà le vivant éternel immortel kooku bi yàlla bëggee mu dund dund bu sax nuru turam daf ko def mu nekk martyr parce que martyr en réalité deewul yeneen ci alxuraan wax na ko wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwaatun bal ahya bu leen wax ni ñi ñu rey ci yoonu yàlla dañoo dee au contraire ñi ngi dund inda rabbihim yurzaqun fa seen boroom yàlla ngi leen fay wërsëgal Euh, bu ñu développé point bi incha allah tey ñu jeexal ñu jeexal suñu jotaayu tey kon dee yent yàlla yaxya alayhi salaam bu ko reyee imagine pour pourquoi dee yéen ñu tànn yent yàlla yaxya mu rey ko gis nga tur bi su ko reyee day continuer dund day continuer dee dootul amati moo tax ñu ne bu boobaa ñu ne waa al waa safara xuluudan fala mawta waa safara parce que dañ leen koy wan xam ngeen kii ñu ne kii kii mooy dee kii moonu tax ñëw fii bu ko defee yàlla nag ne waa nañ ko léegi nag mais waa aljana xam ngeen kii mu ne waaw kii yee dee kii yee tax ñu ñëw fi bu boobaa nag ñu rendi dee te rendi yent yàlla ya xaala sa salaam rendi ko bu boobaa nag dee dootul amati ñu ne waa safara sax leen fa dee amatul ñu ne waa aljana sax leen foofu dee amatul en fait da ngay xam ne dee kon moom comme xar la maanaam boo xoolee ci monde réalité bi monde dafa am benn monde en fait euh, et c'est très important bu ñu tuddee aalamul misaal adduna yi dañoo bari am na adduna bu ñu tuddee noonu aalamul misaal adduna boobu ñun mboolem yi nekk fii te nekk yoo xamante ne euh, ay lan lañ dafa abstrait lu ñu naan dafa abstrait moom lu abstrait mooy lu ñu mënul laal mënuñu cee teg loxo mënuñu cee teg benn ci sens xam leen ni ci monde boobu ñu tuddee alamul misaal dañoo concret de moom ci àdduna boobu xam nga nu mu fa mel xar la mooy xar moom du comme gaynde comme ni ko gaa yi yaakaare xar mu lewet la de boo ko songee dangay gis mu xool la ak ak lewet mel ni ko la ragal kon loo ko gën a ñeme mu lay gën a ragal jeexal a ñëwee de. dee noonu la mel di gis ngeen mais nag na ngeen xam ne dee kon te benn yoon lañ koy def de benn yoon rek lañ koy def. philosophe bi di waxee day torogal ndax quand il est là tu n'es plus là. voilà quand tu es là il n'est pas encore là. jeex <laughs> na jeex na quand il est là tu n'es ah, <laughs> te te gis ngeen en réalité liy dee ci nit du ruuxam loolu dina dina dinañ ci ñëw insha allah ci ci bayit bi ma leen wax sànq lii dee ci nit bakkanam la bakkanu nit bu xësee ba dee jeex na mën na dee ci àdduna bu dee ci àdduna allah yàlla ñu yàlla defal loolu bakkan buñ ko reyee ci àdduna nit ki day am fat fatxul akbar jàkkaarloog univers bi yëpp yàlla wan ko secret yi mu def ci univers bi ak kéemaanam yi ba pare wan ko ni moom ni mu nekkee ni lépp nekkee ci biiram ndekete ne moom mooy ki nga xam ne mooy représenter univers ba moom mooy àdduna bu mag yàlla nag jaare ko fa wan ko àdduna yoo xam ne mu ci xamee ay xam-xam yu tukki ci borom bi yoo xamante ne ci benn cerce bi ya lim ci xam kenn du xam nu mu toll muy dox ci nit ñi en réalité bokkut ak nit ñi gis nga nit ku am fat euh, fatxu daal beneen affaire la yàlla nañu ko yàlla defal mais fatxu beneen affaire kooku nag la ñuy tuddee al aarifu billaahi hmm. aarif billaahi du comme li foog de <laughs> ak a jafe processus la tarbiya bi tariqa bi nag looloo ko tax a jóg def nit ñi ay aarif billah léegi dee nit ki su deewee euh, da ngeen di xam ne place dee euh, nit ki suñu deewee seen ruux yi bokkuñu fi ñu jëm. jërëjëf ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéeféer yi ak naafeq yi ñoom seen rox fi muy dem place la buñ koy bu ñuy mbugalee seen bakkan maanaam luñ koy branche seen rox pour bakkan bi di mën a mos mbugal bi mais rox en fait dinañ ko gis maanaam moom du moom du moom yooyu yëpp du ci du du ko concerner bakkan lay concerner mais bakkan bi dañuy musal moo tax yaa ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fartaxbi gis nga bakkan la wax nafs su mutma'inna nafs bakkan kullu nafsin dha'iqatul bakkan mooy mos dee bakkan ay dee ci nit bakkan la mu ne waaw

Euh, léegi ba ba ba xam fawtu xam ngeen buñ nee diw wolof la faatu ah. la <laughs> faatu mooy en fait faata mooy lu fàddu mooy lu fi nekkatul loolu mooy faata mooy buñ ne ah faata mooy fa fa mooy fàddu na al fawtu mooy fàddu gi ci boppam mooy fàddu nag xam ngeen ko ci wolof wala déet mm-hmm. <laughs> yaakaar naa loolu la disparition mm-hmm. l'extinction mm-hmm. Hmm? voilà mooy faatu maanaam <laughs> maanaam moom synonyme la ci dee en waaw <laughs> moo tax mu ne indal mamaat jamonoy dee jamono ji nga xam ne mamaat dee gi mi ngi ñëw ba dal fawti mooy bu dee existé ba pare lii am loolu moom mooy ak fa ak fàddu faatu mooy jeex nga mooy deñ nga wekkeeku nga nekkatoo fi léegi nag euh, kon ruux yi incha allah fii la ñuy mooy wax place bu ne nit ku ne selon ni mu mel fan la ruux ba di bu dee naafiq yi ak yéeféer yi place ba ñu nekk ñu leen fay mbugal mooy sijjiin alxaafis ibn Kasiir ak euh, imam al Alusi rahmatullah Maani indi nañ ko ci tafsiru seen tafsiru ah kallaa inna kitaabal fujjaari la fii sijjiin ñoom kon sijjiin lañu ne mooy yéeféer ak naafiq yi léegi mu def xale yi xale yéeféer parce que magu yéefir yi lañ wax mais xale yéefir luy luy àtte xale yéefir ñaari groupe lañ en réalité boo taxqiqee masala bi da gis ne ñaari groupe lañ groupe bu njëkk bi ñoom ñooy nekk ñoom la ñuy wax wildaanul muxalladun yatuufu alayhim wildaanul muxalladun xale yu ndaw yu rafet yooyu di serviraate nekk serviteurs yi nekk serveurs yi biir aljanna ñoom la maanaam ndax ñoom euh, euh, ay xale lañ euh, defuñu lu tax ñu wallee leen a duma mais defuñu lu baax ba pare ay doomu yéeféer lañ kon àtte yéeféer la ñuy yor mais yàlla dafa maandu du leen punir mais da leen di yóbbu aljana mais ci degré bu moindre ñu nekk fa ay serviteur mu ay serveur boo xam nga foofu xam nga aussi c'est bien hein parce que c'est pas mal aussi <laughs> ah non non mais c'est vrai aussi c'est pas mal aussi ah ah oui voilà dem voilà hein ku majeuragul ku majeuragul nag tekkiwul ku amul 18 ans ah ku nekkagul mukallaf waaw kay tekkiwul euh, dix-huit ah, ah. <laughs> comme ni ko gars yi ah, wax léegi ñooñu kon foofu la ñu ne donc seen place tabarakallah mooy foofu léegi mu des xale yéefér yi nga xamante ne ñoom ñooy benn groupe bi beneen groupe bi mooy ñi nga xam ne yàlla xam nañ moo tax Sayyidina Anas radiyallahu anhu bi mu laajee yéen saa salaam doomu yéefér nag mu ne ñoom tamit ak doomu yéefér bi mu waxee doomu jullit ñi fi ñu ne dinaa ci ñëw mu ne ko doomu yéefér mu ne ak doomu yéefér hmm. ci beneen xadis ñu laaj yeneen bi waa doomu yéeféer yi nag mu ne yàlla moo xam lu ñuy def hmm. lu ñu noroon def mooy yàlla bu xamee ni kon kii de dafa noroon def lu bon mais pourtant rey nañ ko tamit comme li Seydina Xadir alayhi salaam def bi mu rendee xale bi hmm. c'est pour sauver ko moom parce que bu màggee dee ne yéeféer mu sauver ko sauver waajur mi hmm. bu ko defee moom mu bañ a dem safara mais mu bokk ci gone yu ndaw yooyu di servirat kon ñooñu nga xam ne yàlla xam na ni ñooñu bu ñu màggoon dañuy nekk yéeféer da leen di yóbbu ci gone yi ñuy serviraat nekk bi àjjana yor contrat boobu du dëgg ah bu fekkente ne xale yéeféer yi nga xam ne ñoom yàlla xam na ne bu ñu màggoon dañuy tuub nekk ci jullit jullit nekk l'islam jullit da leen di yóbbu boole leen ak xale jullit ñi xale jullit ñi fan la ñu ne xale jullit ñi dañoo nekk ci alja dañoo nekk ci benn montagne boo xam ne Seydina Ibrahima alayhi salaam moo leen di yar ci beneen réew ci ronu comme ni ko benn xadis bi waxee beneen xadis bi nee na baytul maamur la mën nañ leen boole baytul maamur mooy kaaba gi fi mu ne juróom-ñaareelu asamaan dafa am benn kaaba bu tollu noonu boo xam ne dinañ day wadd bu waddoon tey maanaam nga xam ne bu waddoon tey exactement ci kaaba gi lay dal day yam ci voilà foofu nag ci la wéeru moom Seydina Ibrahima alayhi salaam di yar xale yi mm-hmm. leen di jàngal alquran xale yooyu yéefiir yi ak xale yu yi nga xam ne mooy benn partie bi ak xale julli ñi kon ñoom foofu la ne ginnaaw de foofu lañu ñu ne mu des lan euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy amatul muslimin mooy le commun des mortels ci biir jullit ñi mooy jullit bi nga xam ne voilà euh, euh, moom ordinaire vraiment très ordinaire kooku en fait day nelaw du yëg dara maanaam du nay du yëg dara amul benn affaire amul lu ko concerné day nelaw rek moo tax yonent bi sallallahu alayhi ci laylatul isra euh, wala boog ci géntam googu xadiisu bara ibn azib radiyallahu anhu nekk sahih al mu ci wala sayyidina abdullah ibn umar ibn khattab la radiyallahu anhuma mu nekk ci sahih imam al-bukhari rahimahullah yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu romb ay nit mu ne ñi ñe ñu ne ay jullit lañu amatul muslimin loo ko Jibril wax ay sa salaam ne dañuy nelaw ñu ngi nelaw dañuy nelaw door seen ruux ñoom ñoom foofu la ñu ne ñoom en fait bon ruux bakkan moo tax ñuy wax comme niñ ko waxee maanaam ñoom dañuy nelaw rek foofu la ñu ne ñu ne waaw ndeysaan moom dem na maanaam nelaw na foofa lay nelawee ce qui fait moom bi bu xësee ba dee moom ci la pare ci lépp luy existe dund ba keroog ñu koy yee muy dekkiwaat mais sinon du yëg dara ñooñu ñooy ñooñu ay yéeféer lañ mais da ngay gis xoolal euh, ñooñu en fait ay yéeféer lañ waaw mana hada ma wa'adana rahman wa mën na nekk tamit ne ñoom la mën na nekk tamit ne ñoom la léegi mu am ñan mu am xaasatul muslimin parce que wax naa la sànq ne la degré yi ñaata la ñett islaam iman ihsan mooy cër yi cër yi maanaam maqaam boobu nit koo xamante ne tout est folklorique ci mbiram moom jullit la gaa bonul nag jullit du bon jullit du tout le temps baax a ngi ci moom dama fekk rek ne day bañ a am yenn Euh, day bañ a nekk ku kawe wala yooyu mais mbaax a ngi ci moom mën na am yu bon yu ne ci moom mais loolu du cosaan ci moom daf koo dab mais jullit ci cosaan mbaax la la loolu tax jullit lu mu bo ñu naan dafa bon kii moo bon lu mu bon bon bon bon baax na ndax ku baax léeg-léeg mu def lu bon ku baax léeg-léeg mu def lu bon le fait que mu nangul yàlla loolu mooy qualité bi nga xam ne qualité ëpp ko doole ba pare day muur yépp défaut yi ci des yépp kookoy jullit yàlla nañu yàlla defal def ay jullit léegi kooku nga xam léegi nag mu am xaasatul muslimin ci biir ñooñu nga xam ne seen tuutee folklore yi bu ñuy julli bu ñuy kii yépp dañ koy def respecté mais yëgguñu degré iman c'est-à-dire que seen xol voilà affaire bi yëggagul dëgg dëgg dëgg seen xol moo tax alquran ne qaalatil a'raabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadxulul imaanu fi qulubikum kaw-kaw yi ñëw nañ ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam naan ko ñun de aman naa gëm nañ maanaam darajay iman maanaam ne iman dëgg ngëm yàlla pire mi ngi ci suñu xol parce que nit bu gëmee day dëggu ci ngëm gi mu ne déedéet bu leen wax ne gëm am nañ iman wax leen ne aslam na jébbalu nañ ñun ay ay jullit lañ wax leen loolu parce que dëgg li ñuy wax iman pire pire pire duggagul ci seen xol leer la goo xam ne bu duggee ci seen xol nit ki da koy yëpp degré boobu kon mooy islaam ñi nga xam ne nag ñoo ci féete kaw mooy xaasatul muslimin ñooñu moom dañuy dund comme àdduna fii c'est-à-dire que seen dund day ko day dañuy continuer beneen dund fële ci àllaxira mais comme maanaam foofu ci barsax maanaam barsax instant bi ci barsax ci la ñuy wax aalamul barsax am na lu ñuy wax aalamul xayaal dinañ ci ñëw insha allah ak aalamul maanaa yooyu selon nit ki fi mu yegg ci yàlla la maanaa bi di wuute mais loolu dinañ ci ñëw insha allah mais barzax ci lañ ñeni maanaam kenn ku ci nekk barzax xam nu muy mel moo tax bu ñu waxee barzax yëpp yamuñu de barzax yi dafa wute kon barzaxu kan xaasatul muslimin ñi nga xam ne ñooy les particuliers parmi les musulmans c'est-à-dire les soumis ñooñu nan la ñuy mel ñoom ñoom dañuy dund comme dund àdduna maanaam voilà dañuy dund dund gu normal sauf que du am ay problème ay yooyu loolu amatul ci ñoom mais dañuy dund gu normal foofu bar sax léegi mu am amatul mu'minin ñi nga xam ne degré iman dugg na ñoom seen xol gëm yàlla gi dafa dugg sax seen xol ñooñu daf ci am le général mooy ñi nga xam ne mooy le commode maanaam voilà le commode mortel monsieur tout le monde parmi eux kooku day am ay information maanaam day mën a am ay information yuy xew këram day mën a ñëw sax ci biir kër gi parfois comme li yenn bi wax sallallahu alayhi wasallam bàyyi leen xel parce jullit ñi ñi gëm yàlla dëgg bu ñu deewee ko leen di def lu bon parce que ah. yu bon yi ngeen di def ñoom ñu ko gisee da leen di metti hmm. moo tax mu waxoon dañuy mën a ñëw ba ci seen kër di di di gis hmm. mais nit ñi duñ leen gis hmm. ñëw seen njaboot xam li fi xew delluwaat mais loolu rek la ñuy di xam daal li xew di mën a kii tout ça di par voilà yooyu la ñuy mën duñu mun leneen mu am xaasatul mu'minin ñi nga xam ne yeeg seen degré ngëm yàlla yeeg na fu kawe maanaam kon ñële dinañ mën dañuy dem ci àdduna bi di dellu si àdduna mais seen njaboot daal la mën a nekk di surveiller di xam di am ay information yu am ci xew ci ñoom ah buñ gisee lu baax kontaan buñ gisee lu bon mbir mi metti leen mu jeex ñi nga xam ne nag ñooy ñi teggu seen kaw mooy xaasatul mu'minin nga xam ne ñoom gëm yàlla dafa gën a sax ci ñoom àgg nañ degré iman mais ci ñi ci particulier quand même lañ bokk ci ñoom ñoom dañuy mën di ràmm seen waa kër yi buñ gisee lu bon ci seen waa kër dañ naan yàlla maanaam ah, diw sàngam def na nàngam ci sama waa kër jéggal ko yàlla jéggal ko wala yàlla diw sàngam day mi ngi ci nàngam ci lu baax ci sama doom yi wala ci sama waa kër yi yàlla nga saxal ko ci yàlla saxal ko ci dañuy mën a ra wala lu bon nar leena daal yàlla wan ko nii li lu bon nar na daal sa waa kër léegi mu ne ko dama bëgg nga teggi ko yàlla teggi ko dañuy ràmmu seen waa kër ñoo ñooy xaasatul mu'minin mu am ñi nga xam ne ñoom ñooy shuhada yi martyr yi loolu ñoom lañ doon wax sànq alquran wax na ne deewuñu seen ruux yenent bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci ay picc biir aljanna picc yoo xam ne dañ leen a lonk ci arash ñu leen di wërsëgal foofu te seen saa yu ñëw mën nañoo ñëw wër àdduna bi sax mais duñ mën a am benn tasaruf c'est-à-dire que duñ mën a appliquer ñu mën a def dara duñ mën a am benn manipulation wala administration bu ñu def ci àdduna bi amul ñooñ ñooy shuhada moom la alaaji Ibrahima Sakho ndeysaan yàlla ko yàlla yor mu ne mu ne hadis boobu yent bi saa saam doon moom ci aaya ba mu ne aaya bii di wax lii di yéeféer yi maanaam bii wax naan martyr yi bu kenn wax ne dañoo dee mu ne eh, eh, eh, mu ne wax jooju yonent bi wax ne salaasa ne ci ay picc la ñu ne man en fait fu lu ëpp fukki at toog naa di ko jàng di ko tafsir di ci di ko wax te comprendre ma ko woon mu ne ma waaye jour bi ma jëlee avion di dem Makka ba ñu jekki-jekki rek ñu ne dañuy servir <laughs> repas yi ma ma xam ne ah ma ne dégg naa aaya bi léegi xoolal ñu ngi ci biirum picc Mmh. ñu ngi ci biir picc ñu ñuy wër sëgal <laughs> di ay assiette <laughs> mu ne ci laa comprendre lool ñooñu noonu lañ ne biir aljana lañ ne ci place yu kawe nga xam te ne dañoo lonk picc yi ñu ne ci biir picc yi ñu ne di leen fa wërsëgal dañ leen ko dañ ko lonk ci la ci te lu tax shuhada yi pourtant subhaanallah shahid bi lu mu def martyr bi lan la def dafa seede ngëm yàllam taxaw ne day liggéeyal diine ji ba tax mu joxe bakkanam bi mu joxee bakkanam ngir yàlla yàlla ne ko nag du ma la du la bàyyi ngay dee sa bakkan moom danaa ko jël mais yow doo dee mu continuer di dund day dellu si ci liñ doon wax ñeme dee gi ñooñu ndax waaw ñooñu dañ leen di gaa yi fait gaa yi ñi def. di man li may gëm. te muy amaan na te te loolu sax ah, daanaka aw ma ci mooy ñooñu di poser bombe yooyu dañoo juum. Ah. njumte gu metti ci lañ ne. Hmm. mais nag yaakaar naa ne. quand même am nañ intention bu waax maanaam seen intention peut-être baax na mais dañu juum ci ni ñuy ci ni ñu doxale ci kaw loolu amaan na yàlla jéggal leen te loolu lañ leen mën a ñaanal yàlla jéggal leen yërëm leen parce que sinon li ñuy def xaru lay tudd yàlla nañ yàlla sàmm allah léegi <laughs> mais martyr yenent bi sallallahu alayhi nee na yamul ci ku dee ci toolu xare mais ku biir buy metti rey martyr la ku daanu ci teen martyr la ku lakk ci géej martyr la ku lakk martyr la jigéen buy wasin bàyyi ci bakkanam martyr bu dee jullit la il suffit que mu ne jullit rek martyr la ak accident tam noonu la mel kon parce que dañ koy xëyaat da nga ne accident ci noonu la mel sauf que ñu bàyyi xel benn affaire martyr yooyu martyr yooyu moo tax kenn du leen sang martyr ku dee ci toolu xare kenn du ko sang kenn du ko jullee mën nañ leen sax def ci fosse commune comme ni ñu koy waxee hmm. bu ñu dekkee comme li yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax xadiisu bu nekk Sahih imam Bukhari rahimahullah mu ne maa yuklamu kulmatan wallahu aklam maa yuklamu ahadun fi sabilillahi wallahu ya'lamu bi man yuklamu fi sabilihi illa wa yub'athu yawma alqiyamati wa huwa ya'busu daman jorxuhu ya'busu daman rihuhu waa wala boog lawnuhu lawnu dami wa rihuhu rihu misk amul kenn koo xam ne dañ koy jam ci yoonu yàlla mu daan def jumlatul i'tiradiyya na na opposition yàlla moo xam ana kan lañ jam ci yoonam loolu cependant yàlla ko xam parce que yéene <laughs> dafa fort hmm. parce que am na ñoo xamante ne dañ leen di rey ci yoonu yàlla ndekete duñu ay martyr mais ñun bu ñuy àttee lan la ñuy àtte martyr mais am na ñuy xeex te lu tax ñuy xeex du lan yàlla taxul ngistal wala leneen yeneen bi sallallahu alayhi dañ koo laaj ne ko sallallahu alayhi wasallam ne ko ar rajulu yuqaatilu shajaa war yu yuqaatilu hamiya war rajulu yuqaatilu li yura makaanahu inda an fa ayyuhum fi sabilillah qaala alladhi yuqaatilu li takuna kalimatullah hiya al fi sabilillah nit a ngi nii di xeex di dem di xare ngir ak jàmbaare xam nga am na ñu mel noonu mm-hmm. parce que ñoom xeex ci boppam moo leen neex mm-hmm. dafa am ñu mel noonu ñoo xam ne dañoo bëgg di xeex <laughs> Belika da ngay wax mu ne ak kuy xeex ngir xamiya maanaam ndax ñun ñooy waa nangam maanaam damay xeex ci turu nit ku ñuul wala damay xeex ci turu ñun ñooy waa kër sàn kër diw sàngam wala damay xeex ndax sant maanaam suñu suñu askan wi ci boppam ñu mooy nangam. waaw ok comme nas yi damay dañuy xeex ndax par parloo daal ndax par parloo rek ci gàttal. am na keneen kuy xeex yonent bi sallallahu ñu laaj ko ni ko am na tamit keneen koo xam ne moom day xeex. pour ñu gis nitu maanaam place am ci yoonu yàlla maanaam ci nit kii daal vraiment hmm. il unique parce que c'est quelqu'un qui est très brave ndax mi ngi xeex depuis nangam nangam di xeex ci yoonu yàlla ana ban moo ci ci yoonu yàlla yonent bi sallallahu alayhi ne joxe benn réponse bu matala alladhi yuqatilu li takuna kalimatullahi ya fa hmm. sabilillah kii xeex ngir kàddu yàlla yëkkatu loolu mooy ci yoonu yàlla yàlla loolu la xam hmm. moom la ustaas bi wax naan am na <laughs> ñuy xeex fii sabilu seenum réew <laughs> mais ñu bàyyi xel benn affaire bu fekkente ne nit ñi dañoo bokk dëkk société il faut que ñu am armée loolu moom mënta ñàkk foo ñu nangu loolu xam ne armée mënul ñàkk ci dëkk loolu moom moo tax yépp day aju nag léegi après ci yéene bi yooyu pour militaires yi mais munuñu rek ne nekk militaire baaxul nangam déedéet loolu munuñu ko parce que armée foog mu am ci réew. sinon dañ leen di nokkatu de. <laughs> julli ci jàkk gi ci boppam dootoo ko mën a defati. <laughs> ah bu ñu leen nokkatoo. ñëw saa yu ku mu neex rek comme amoo leen mu armée yëpp. Ah. te armée il faut ñu ciy nekk ñan lay doon ñu ñu bokk ci population bi. Hmm. kon maanaam munuñu tëral àtte. ci loolu seulement nag kii nekk ci armée bi moom tamit mooy xool lu muy def mooy xool lu muy def parce que ah c'est que en fait dafa problématique dafa bokk ci question yi nga xam ne dañoo problématique waaw ñaaru dëkk ñaaru jullit voilà xeex jàkkaarloo voilà dafa problématique munoo munoo maanaam daal en tout cas moo tax bokk na ci masala yi nga xam ne depuis ay années dama ciy def tawakkuf maanaam aw ma ci position bu ma mën na ne lii mooy position bi ma am. bu tranché. Hmm. xam naa ne daal mënuma wax ne dafa xaram hmm. loolu moom mën naa ko seulement aussi comme dafa bëri ay affaires yu nekk ci biir tamit mënuma ci wax leneen mais daal xaraam na moom mënuma ko wax aussi wallahu alam léegi kon martyr yi bëri nañ léegi mu des martyr bi nga xam ne fan la maanaam moom lan lanam la maanaam mooy yi ñu wax sànq ñooñu kenn ñooñu dañ leen di julli dañ ma yent saa sax ma yegg la xadis bi ki ñu jam ci yoonu yàlla yàlla moo ko xam yàllaa ko xam mu ne ku ñu jam ci yoon yàlla bu dekkee yow lu loolu day dekki deret ji nekk couleur deret mais xet gi xetu misk lay doon ñu xàmmee ko kii moom martyr léegi mu des kan meneen martyr beneen martyr ñeneen ñi ci des voilà ñooñu noonu gaa yooyu ñooñu ay martyr lañ mais àdduna fii kenn du leen jox àttee martyr allaaxira la ñuy am àttee martyr maanaam dañ leen di jullee c'est pas parce que nit ki daa dee ci accident kenn du ko jullee naan martyr la non martyr la déedéet nit ki biiram du metti mu dee ñu ne martyr walla ah wala mu lab ñu ne martyr la dëgg la martyr la mais àllaaxira attey martyr la yor mais àdduna mook ñu ci des ñoo yam dañ leen di jullee dañ leen di sang dañ leen di suul ci ci et cetera ñaanal leen defal leen li ñu defal leen biir biir daa mel ni secret bu si nekk bu nekk biir nekkul bopp nekkul daal mais biir lañ wax quoi. waaw la mën a waaw loolu xaw ma ko <laughs> waaw. léegi lab bi. waaw mooy ñi nga xam ne par exemple koo xam ne da doon liggéey mool bi par exemple mu lab. ak ki nga xam ne dafa dem pour loisir doon sangu noonu. <laughs> xam leen ni lépp lu. <laughs> waaw parce que. Eh, c'est ah. très important effectivement non kii tax ñuy wax effectivement mooy kooku mooy comme ku ci liggéey wala muy tukki voyage hmm. comme affaire bateau Joola yeeg yooyu. Eh, yooyu noonu. maanaam benn xar yi demee plage pour pour kay waaw wala mais aussi nit kuy tukki parce que bu fekkante ne nit ki day tukki ci bateau bi gaal gaal gi la fekk moom ba mu doon tukki ji doon seetaan yu football <laughs> kooku bokku ci ah. wala dafa waroon am concert bu ñu am bu ñu organisé mu war ko ah, wala ay xaritam ñoo ko invité baal <laughs> yàlla nañ yàlla sàmm wala sax mu gën a sori loolu yal nañu yàlla sàmm la léegi mu des kon ñu delluwaat ci barzax yi mu des barzax siddiquna yi ak anbiya yi mooy ñi nga xam ne dañoo yéeg maqaama yu gën a kawee mooy maqaama siddiqiya ak nubuwa nekk ay yenent alayhi salaam en fait da ngeen xam ne wàllu yàlla yi ay degré lañ degré bi ci gën a kawe mooy siddiquuna yi ci seen biir ci la ñuy tànn xutbu zaman degré bu garaaw la degré bu kawe te nit ki bu yeggul foofu yu baree bëri ci maqaama yi du ko xam du ko man te du ko mën a ràññee comme masalan du mën a yegg ci àdduna bi nga xam ne mooy alamul misaal bi ma doon wax sànq nga xam ne lay mën a jàkkaar lool pour mën di firi gént yi par exemple hmm. parce que gént yi ci àdduna boobu lay amee nee na gént yi ci alamul misaal la amee adduna boobu ci la gént yi di amee boo tëddee dina law alquran moo ko wax allahu yatawaffal anfusa hiina mawtiha wallati lam tamut fii manaamiha fa yumsiku allati qada alayha al mawta yursilu al ila ajalin musamma inna fi dhalika la aatin qawmin yatafakkarun yàlla mooy téye bakkan yi jamano ji ñuy nelaw mooy ruux yi la yëkkati jamono ji ngay ne ja maanaam booy dee ñun <laughs> gis nga bakkan sax la tudd tuddul sax rox ki deewul jamono ji muy nelaw la koy def après mu yónni waat ko nit ki buy buy bu waree yeewu rek yàlla yónni waat ko ki nga xamante ne dafa war a dee nag yàlla lan rocc ah rocc ruuxam maanaam rocc ko téye ko mu dee maanaam bakkan bi léegi nit kooku noonu nga xamante ne heure boobu dafa jot mu mu war a dee li yàlla def ci ay mbirum maanaam euh, euh, euh, en fait bakkan boobu nga xamante ne dafa dafa dee complètement allati la am na ku dee am na koo xamante ne day ne la voilà kooku nag ci jamono moo tax ngay gis ne ku ku ku ku ku bakkanam maanaam bakkanam dem maanaam kon mooy ruuxam dem na ci jamono jan alamul misaal ci ad adduna boobu muy wax alamul misaal sans nit ki moom mu am ci volonté moo tax buy gént nit suy gént du de ne day gént mais yow booy gént léeg-léeg nga gis sa bopp ngay daw te pourtant sa jëmm ngay gis <laughs> nga gis sa bopp ngay wax ak keneen léeg-léeg ngay gis sa bopp mu tukki fu sore dellu si léeg nga gis sa bopp yeneen ak yeneen mais ki nga gis kan la kel la sa bopp nga gis mais pas ci àdduna bi mais ci alamul misaal kooku nga gis réalité boobu nga gis te kooku nga gis ci àdduna boobu takkandeer la ci sa ruux en moo tax borom bi utiliser wul ruux bi mais bakkan la utiliser ndax takkandeer la ci sa ruux xamal ni sa jëmm allah danga am takkandeer xam nga sax takkandeer du danga koy gis yaa ngi koy gis bu amee leer rek bu dal ci sa kaw yaram rek da ngay gis lan takkandeer du dëgg xamal ne sa jëmm ji takkandeer la ci sa ruux jëmm jo moo tax boo gisee sa jëmm ci aalam boobu àdduna boobu ma tudd sànk te yaa ngi koy def ci booy nelaw da gis lan dangay gis sa bopp nga am jëmm jeneen ju bokkut ak bi tëdd ci lal bi mais boobu lal la takk la ci sa ruux ndax sa jëmm takk ndeer la ci sa ruux mais sa ruux nag moom sa ruux takk la ci yàlla moo tax borom bi ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne inna allaha xalaqa aadama ala suratihi yàlla dafa bind aadama ci melo sauf que am na comme niñ ko waxe woon ay yu yu bari yuñ ko chargé ci ay turam meloom et cetera mais à son image voilà à son image la bindee moom Adama sax nit yàlla da ko bindee à son image ànd ak ne yàlla amul jëmm amul physique amul liir amul espace amul temps <laughs> mais loolu fu mu ko defe ci àdduna bu ñuy tuddee alamul xayaal dinañ ci ñëw insha allah. ci bu ñu yegsee ci bayit bi ma leen wax. ci gént yooyu ngay gént nga xamante ni yow da ngay gént. ba euh, pare euh, mais nga yeewu mu mel ni reer comme nga nga doon gént doon doon xeex wala ñu doon dàq. nga yeewu ñàkk tooy. ñàkk mel ni yow réellement yow yaa ngi doon def. exactement yaa ngi doon def exactement. wala nga gént nekk di di di di loolu nga yeewu nga nga nga tooy xepp. voilà mel ni yow parce que c'est parce que xaalis boobu. <laughs> d'accord voilà non non parce que xaalis boobu dafa am lu muy tekk ci àdduna boobu noonu nga jël ci affaire ah, ah, ah. dafa am lu muy tekk ci àdduna boobu hmm. mais alaakula ñi nga gis nag ñu lay yee ci gént yi lan ñuy wax ak yow waaw waaw parce que àdduna boobu képp ku fa am accès day man loolu looloo tax nit ki day dee sax di man di wax ak yow ci gént mu nekk réellement moom mm-hmm. te kooku mosoo ko gis ci sa àdduna mm-hmm. day mën di réagir ci àdduna boobu parce que niveau la rek ba ma la wax sànq ma xam ak siddiqi la ku fa yegg da ngay mën di nekk ci àdduna boobu di ci agir ba pare da gis àdduna boobu mu nekk àdduna bu réel booy mën a dund ngay gis wàllu yu bu mag muy dundandoog yow ci kaw suuf nekk benn réew bu bokkut ak sa réew nga di ko gént muy wax ak yow effectivement mooy wax ak yow <coughs> <coughs> et cetera àdduna boobu la ñuy réagir mais adduna boobu mais kon ñu dellusi ci sa ruux takk la ci borom bi subhaanahu wa looloo tax soo bëggee yegg ci yàlla dëgg melal ak sa borom comme ni sa takkandeer mel ak sa yaram ci wommatu ak ci gërëm lépp lu mu def sa takkandeer boo nee fee lay jëm du bañ sa takkandeer mouvement boo def mu rafete ko sa takkandeer boo bougé mu def ko soo toogee mu toog soo taxawee mu taxaw liñ ko def loo rek lay def fexeel ba yow nga mel noonu ak sa boroom ci ay ndigalam ak ay tereem nga woo wommatu ci moom ba pare gërëm lépp loo xam ne def na ko soo melee noonu rek da nga yegg ci yàlla loxoo sallimu kullal umuri fataslamu mata kaana abdun hakaza fa huwa qad wasal loolu la alaaji Abdou Aziz wax radiyallahu anhu yàlla rek jébbal leen ko mbir mi loxoo sallimu kullal umuri mbir yëpp fataslamu di ko defee da ngeen mucc mu ne mata kaana abdun hakaza saa yu jàmmele noonu fa huwa qad wasal xam leen yegg na ci yàlla léegi mu des kon ñu jeexal maanaam ci phrase bi ñuy jeexale insha allah mooy ci si siddiquuna yi ak ambiya yi ñi yegg maqaama boobu kon ñoom ñooy nit ñi nga xamante ne nag seen ruux ñoom seen barzax fan en fait ñoom amuñu fu ñu leen tënk ci univers yi ci goxi asamaan yi suuf si fu leen neex la ñuy dem ba pare lu leen neex la ñuy def dañuy mën di dellu si moo tax nga dégg wàllu yi ñi ñu ne la diw gis nañ ko place sàngam nga toog di waxtaan ak nit El Hadj Abdou Aziz radiyallahu anhu keroog rek ma barki démb wala ma démb maa ngi koy ñu ngi koy waxtaan ak euh, euh, Serigne Pape Makhtar ndax wa boo koy fàtte naa leen ko wax ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu ngi gërëm ñëpp di nuyu ñëpp ci taxawaay bi ñu ko taxawal ak CRG nee na wax na wax ju am solo waaw bon dama ko fàttali benn wax fekk dañ doon wax ci Serigne Hadi radiyallahu anhu ak ay mbir yu aju ci moom ma ni ko waaw c'est vrai que Serigne Hadi radiyallahu man dégg naa alaaj Abdou Aziz radiyallahu mu ne weer bii ñu nekk ci jagsaaw maanaam ci biir waxtaan mu ne weer bii ñu nekk ci jagsaaw alaaji Abdou Aziz radiyallahu ne man gis naa yenent bi sallallahu alayhi wasallam jotaayoo naa ci moom ay yoon ak moom Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu Seydi Hadj Malick Sëñ Babacar Cheikh Hadj Mansour mu ne ak sëriñ Halitou ak Thierno Saïdou Nour mu ne ñii jotaayoo naa ci jotaay ci ci jagsaaw en tout cas yent bi ay yoon kii su ma juumul euh, sëñ xaar yi benn yoon la wala ñaar yoon mais maanaam euh, sëñ Babacar ñeenti yoon maanaam daal ala ñoom ñëpp jotaayoo na ak ñoom ci benn weer wi ci jag saw maanaam ay wàllu lañ loolu du yenent yi rek ko man hmm. du yenent rek ngay taxaw gis leen nii déedéet am na wàllu yu tamit noonu la ñuy def wax naa leen ni leen ki yegg maqaama xilaafa dëgg ci Seex Ahmad Tijaan radiyallahu anhu xilaafa baax biñ doon wax hmm.